kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu gis saar bi nga xamante ne nii moo topp ci suuratu nuur di suuratul mu'minuun al mu'minuun mooy woy ngëm yàlla yi mooy bi nga xamante ne ñu ragal seen boroom te gëm ko te dëggal saar bii nag suñu boroom tabaaraka wa mu ngi ko wàcce fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima te loolu moom la boroom xam-xamu tafsir yépp dëppoo amul wuute ci seen biir kon suñu boroom di tàmbali mu ne bismillahi rrahmani rrahim mu ne ci turu ki nga xam ne mooy boroom di fees dell ak yërmande te yërmandeem jooju yaatu lay tàmbale mu ne xat dëgg-dëgg aflaxa daal dinay texe almuminuuna way ngëm yàlla yi alladiina léegi nag muy détaillé di wax ñooñu way ngëm yàlla ñu ñooy ñan kon nañu ubbi suñuy nopp te déglu képp koo xam ne moom yii fel nga ko ah mooy waxuñ ne gëmoo yàlla duy tuude waaye sa ngëm des na ñi ko incarné dëgg doon ko dëgg-dëgg ñooy ñii mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne nii hum fii salaatihim ñoom di dañoo nekk ci seen julli yi ñoom dañoo nekk ci seen julli yi xaashi'una nekk ñoo xam ne dañ ciy toroxlu di teey di dal bu ñu nekkee ci seen julli nga xam ne seen ñu xam ne seen boroom tabaraka wa taala moo nekk ci seen kanam walladina ba léegi ñoom ñooñu ñoo ñi nga xamante ne nii hum beneen jikko boo xamante ne nii gis nga borom bi julli ni mu amee solo mooy li nga xamante ne mooy lien mooy mooy liy jokkale jaam bi ak ki nga xam ne mooy boroomam azza wa jalla moom la ko ubbee ne way ngëm yàlla yi loolu mooy seen melo bu njëkk mooy ne seen jikko seen julli yi dañoo nekk ñoo xam ne dañ ciy toroxlu lu ñu nekk fu nekk ñu fay gestoo ko xool di xoqatoo ko def lu ne déedéet waaye dañuy concentré wu ñekk ñoo xam ne dañuy toroxlu ku leen gis xam ne ñii toroxlu nañ ngir seen borom azza wa jal walladina te ñoom ñooy ñi nga xam ne ba léegi hum ñoom wi moo muridun lépp loo xamante ne nii daf lay fëkk daal di lay dëddali li nga xam ne mooy tudd sa borom di ko fàttale ko yooyu yépp muy bakkaar yeeg li nga xam ne shirk ak naafiq ak yooyu yépp ak distraction yi nga xamante ne dara baaxu ci dafa jëm sax ci lu yooyu yépp mooridun ñoom dañu ko du mooyu walladina ba léegi ñoom hum ñoom ñooy ñi nga xam ne ba léegi li zakati fa'ilun mooy gis nga zakat ji nga xamante ne nii moom la borom bi tabaraka wa taala daal di farataal nga ne ma waa man attention parce que saar bi makkatal mukarrama nee nga ñépp lool lañu wax te nag zakat bi ñu xam nii nga xam ne liñ koy génnee ak nisaab yeeg yoo yële yooyu moom madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam fala ko suñu borom leerale yonent bi alayhi salaatu wassalaam détaillé ko kon bii moom walladina hum li zakati faailun mu ne ñoom ba léegi ñooy ñi nga xamante ne nii zakat ji nga xamante ne mooy setal di sellal seen alal faailuna dañ koy def di ko génne waa man loolu moom nu mu fa demee noonu baabu du kon dañ koo farataaloon bu yàgg dañ naan la ah kay nekkoon na farata ci alalu nit ñi nga xamante ne même bu dee ne dekkul woon lu ñu détaillé comme ni nga xam xam noonu la ko alayhi salaatu wassalaam defe léegi ci après bi mu demee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ci li nga xam ne mooy ci détail bi ñu xam ak nisaab yi ci wàllu alal yi li nga xam ne dahab wal fidda ak li nga xamante ne moo jëm ci mbay mi ak li jëm ci yeneen ak yeneen ak jur yoo yooyule ak li nga xam ne mooy urudu tijaara li nga xam ne dañ leen di gaaral di leen di leen nekk nekk loo xamante ne nii mooy lu ñuy eh, teg exposé ko di ko jaay muy marchandise yi nga xam ne dañ leen di teg di leen jaay yooyu yépp loolu noonu mooy duggagul woon ci leeral boobu waaye moom li nga xam ne mooy zakat loolu dafa masa nekk loo xam ne lu am la moom julli ñoo ànd looloo taxoon Seydina Siddiq radiyallahu anhu bi gaa yi ne dootuñ joxeti zakat dara lañ dul joxe bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam génnee àddina ñenn ñi murtad na ñoom génn nañ ci diine ji nii ñenn ñi ne dinañ des ci diine ji waaye liñ naan zakatu mooy zakat bi jël ci ñu alal yii di ko joxe dañ ko dul def waaye fama baalu abi bakrin waaye abu bakrin lan tus lañ ko dul jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam mañ ko doon jox daal génne naa dina mu daal di jël décision jël li nga xamante ne yitte gu rëy ne day xareek ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu comme ni hadis yi ne ci saxiix di koy wax ne ko nan ngay xareek ñoo xamante ne nii ñoom kat mooy dañu ne laa ilaha illa allah te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne moom dañ maa digal ma xareek nit ñi ba nit ñuy waxe laa ilaha illa allah bu ñu ko waxee nag man daal di nañu ñoŋal seen deret ak seen alal lu dul ci àqam mu ne ko waaw kay àqam googu nag mooy laa ilaha illa allah ak zakat gis nga julli ak zakat joo jële ñoom la suñu borom boole wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah mooy li nga xamante ne moom la mooy lëkkaaleem moom mooy sëram moom la borom bi booleel ci téeram yàlla bi moo tax ci saar yi nga gis màkk yépp boo gisee aqimu salaa dañ cee teg wa aatu zakat kon loolu mooy dafa amoon loo xamante ne nii même bu dee détaillé wuñu woon nit ki da doon war a jox ci alalam yoo xam ne yoo xam ne farata la mu gis ñoo xamante ne nii mën na leen a dimbali te borom bi may ko ko loolu da doon nekk farata loo xam ne mu dimbali leen ci loo xam ne bu ko deful mooy àqu alal du rek zakat kese moo tax nit ki ki muy dundal moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ ko laajee waaja laaj ko dama am dërëm mu na ko dépassé ko sa bopp mu ne ko bu ma amee ñaar mu na ko nga dépassé ko sa soxna ak say doom ak yooyu ba ni mu koy waxee loolu noonu dundal ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga war a ñi nga xam ne yaa leen chargé wu ko baay ji doom jeeg soxna yeeg yooyu bu ko manee day nekk farata ci alalam amul ñu naan ko non non non yooyu yépp nag ci àqu alal gi nga xam ne moom la doon wax àqu maalum ci suuratul maarij ak yu mel ni ñooñ loolu la doon wax tam loolu mooy lii mooy ne daa nekkoon loo xamante ne nit ñi dañu doon war di génne ñi ko man te am ko ci seen alal yi loo xam ne dañ koy génne ngir fóot ci seen bopp def ko li wajhillahi tabaraka wa taala di ñu yebee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci la ko suñu borom détaillé comme ni nga xamante ne noonu la ñu xam te loolu dàqul yeneen àq yële de ba léegi àq yooyu dañoo gàllu ci alalu jaam bi walillahi alhamdu wal minna mu ne walladina kon mooy ñi nga xam ne ba léegi seen ñaare seen ñetteeli jikkoo hum ñoom li zakat yi zakat di génne zakat di joxe li nga xam ne mooy àq yi nekk ci alal yi leen boroom bi dénk fa'iluuna ñoom dañu koy def walladina te ñoom xam ne way ngëm yàlla yoo yële te texe ñi nga xam ne ñoo texe mu ne qad aflaha ñoo ñële dëgg dëgg ñi texe ñooy ñii ba léegi seen ñeenteelu jikkoo alladi walladina hum te ñoom li furujihim seen pëyi xaafisuuna dañu koy wattu de illaa lu dul ala azwaajihim lu dul ci seen soxna yi aw ma malakat aymaanuhum lu dul loo xamante ne nii moom la seen deejoor yi moom ñii nag góor ñi lay wax noo tax jigéen bokku ci de jigéen bu am jàmm manoo waa kon nag lii day wane ne waaw waaye yow mooy ne moom man man naa joteeg jaamam bu góor bi déedéet loolu dafa xaram lool moo tax comme li ko mawlaana mawlaana Abdurrazzaq as-San'ani radiyallahu anhu solo ci Seydina Omar hadis bu wér naka noonu it jëlee nañ ko beneen xew-xew boo xam ne ci Seydina sëtam bi Omar ibn Abdul Aziz al-xalifatu muy xalifa juróomeelu xalifa bi al-umawi yu nga xam ne. muy Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhum wa ardaahum ku nekk ci ñoom moom maam ji Seydina Omar nga xamante ne ndaw sa daa ñëw moom daal di ne Seydina Omar daal kii nii moom mooy sama jaam bii nga gis mooy booy bii nga gis sama jaam la bu góor boo xamante ne nii moom moom maak moom dañuy sëy daal boo xam ndax ndax ndax li alquran wax mu ne ko yow yow foo teg loolu mu ne ko aaya bii ndax suñu boroom dane wala mooy ñi nga xam ne alladi walladina ñi nga xam ne na dañu koy wattu illaa lul ba mu des ala azwaajihim ci seen soxna yi nga xam ne ñoom lañ takkal seen boppu aw walla boog maa malakat aymaanuhum li seen ndejoor moom mooy seen jaam yu jigéen yi jamono ji jaam de am fa innahum gaa yoo yële kat ghayru malumiina kenn du leen ŋàññ boo ko ànd ak sa soxna wala sa jaam jaaye jaam de am kenn du la fekk nga naan ñii seeni mbir wóorul de xoola ñuy wéet kenn du la ko wax loolu moom dafa normal léegi nag faam di ne moom fii la ko gisee mu dajale saxaaba yi moom Seydina Omar radiyallahu anhu wa arda ne leen waaye lan ngeen xalaat ci waay ji ndaw si ak li mu ah, de a interpréter alquran waaye nag moom ni mu ko déggee mooy mooy gis gin ni mu gisee ci alquran du noonu de léegi nag ñu ne ko ko kii kenn du ko teg benn daan wala Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko looloo la muccal de léegi nag Mawlana kan tamit Omar ibn Abdul Aziz sëtum bi radiyallahu anhuma looloo ko daloon nag benn faamit lu mel noonu rek mu ne ko hi hi yow yow nga ne lan mu ne ko lii la moom moom ndaw si moom ñëw ne moom jaamom bii daal ñoom ñëw sëy daal mooy daal mooy comme daal li nga xam ne noonu la ko góor gi bu amee jaam bu jigéen noonu mu ne ko noonu mu ne ko mukkudu loolu yow looy wax nii après ci la ko leeral nag après xam ne xamuñu ñooñu moom kenn du leen teg daan yi ndax dañoo ñoom dañoo foogoon ne gis alquran nii ci biti rek ñu foog ne noonu la walillahi alhamdu wal minna kon nag mu ne lu dul ñi nga xam ne kon seen beneen jikko ginnaaw bi ñu waxee mooy ñeen ñu ngi lan ci ñeenteelu jikko bi mooy ñi nga xamante ne nii li furujihim kon ñoom seen pëy yi xaafizuuna dañu koy wottulee illaa ala azwaajihim lu dul seen soxna yi waw ma malakat aymaanuhum wala li nga xam ne moom la seen ndejoor yi moom kon ñi góor ñi la ñuy wax fa innahum ñoom de ghayru malumin kenn du leen ŋàññ fa nit ibtaga képp nag koo xam ne dafa sàkku li nga xam ne mooy bànneexu sëy waraa daalika loo xam ne ca gannaaw lii ma fi tudd mooy li nga xam ne mooy ca soxna ya ak ñi nga xam ne seen jaam yu jigéen ñi nga xam ne ñoo ko moom mooy ngay ute bànneexu say feneen loo ñi nga xamante ne ñooy ñi dépassé borne yi nga xam ne mooy dëxal yi yàlla teg ñu dëgg-dëgg ñooy ñi nga xam ne ñoo ko dépassé nañu yem fii ci jotaay bii ni ñëw ñu ñëwaat ci laaya bii nii mooy seen ñeenteelu jikko bi insha allahu taala allahu taala